الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسيروا حولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ولا يعلم من خلقه ولطيف خبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه إليه النشور أأمنتم من في السماوات أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير تحكم صفات ويحبذن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في مرور فمن هذا الذي يرزقكم من أمساك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أعداء من يمشي سيئا على صراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم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 ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul wudu ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullah ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu rajul yuwaddi'u saahiba buntug waa ji nga xamante ne moom mooy dimbali njàpp wala mooy jàppal moroomam gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy bu sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom mooy bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàppee maanaam euh, bi mu ko doon jàppale ngir maanaam bi muy euh, sottil yenente bi sallallahu alayhi wa sallama muy jàpp ci diggante Arafa ak Muzdalifa gisoon nañ ci xadis naka noonu gisoon nañ ci xadis sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom tamit ci tukki gi nga xam ne moom la tukki ànd ak nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la ko doon sottile ci la ko doon sottile moom it muy jàpp comme ni xam ne mun a jaala yasubbul maa alayhi wa huwa yatawadda maanaam ne moom dafa nekkoon di def di sotti ndox ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yenente bi di jàppul boppam loolu tam gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal na naka noonu gisoon nañ ci baabu qiraatil qur'aani ba'da al hadathi wa ghayrihi buntu jàng alquran ginnaaw ak toj ak maanaam ak leneen maanaam waxoon nañ ne leneen li mën naan dellu ci jàng alquran lu deme nekk nuyoo maanaam lu deme nekk tudd turu yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala wala lu deme nekk eh, zikkar ak yeneen yoo xamante ne wala lu lu deme nekk nuyoo comme naan assalaamu alaykum wala bokk fay nuyoo ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañ ko mu daal di jàpp ci beneen jotaay mu tiim ba noppi daal di doog a fay daan ni inni karatu an azkura allah wa ala ghayri tahara man de dama bañoon na wala dama siboon di tudd yàlla fekk nekkuma ci laab waaye gisoon nañ ni lool du nekk du loo xamante ne lu lu lu dogu la naka noonu gisoon nañ tamit ci suñu jotaay bi weesu ne leneen li mën naa delluwaat ci toj maanaam ak leneen li nga xamante ne moom moo koy nuru ci wàllu ci ci wàllu ci yeneen yi nga xamante ne dañuy yàq jàpp naka noonu gisoon nañ euh, euh, ci euh, mbëmbëstalu bunt boobu li nga xam ne moom mooy asaar yi nga xam ne moom la ci imaam al yi alayhi rahmatu wa ridwanul bari indi woon ci bunt boobu muy wax yi nga xamante ne moom la ñoom ñooy wax yi jóge ci euh, al imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah wa radiya anhu bu njëkk bi mu wax ne la ba'sa bil qira'ati fil hammaam wa bi katbi risalati ala ghayri wudu'in muy ñaari wax tamit yu wuute maanaam moom mooy ne bu njëkk mooy la ba'sa bil qira'ati fil hammaam ngir ne ñaari wax yi euh, al Mansuur ibn al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala moo ko jëlee ci moom wax ju njëkk ji moom mooy ne aayut moos laa ba sa aayul de bil qiraati ci jàng fil xammaam yi ci xammaam yi ah, maanaam moom mooy bërëb la yoo xam te ne dafay tàng maanaam ndox mu tàng moo génnee ngir ñuy mën di sangu xeetu genre piscine la rek mooy jacuzzi xeetu genre piscine la maanaam ngir ndox mu tàng moom moo ca daan nekk waaye nag maanaam jàng alquran foofu ci bërëb boobu loolu nekkul loo xamante ne lu aay la moom comme ni mu ko waxee ah, donte waaye nag loolu ah, dafa fekk ne Euh, comme ni nga xamante ne noonu lay waxee ci kanam insha allah mu ne tamit ci awabi kat bi risalati ala ghayri wudu'in ni ngi noonu amul daalu aay imam Mansuur ibnu Mu'tamir jële na ci sëriñam al imam Ibrahim ibnu Yazid an-Naxa'i rahmatullahi alayhima ne aayul moos nit ki di bind euh, ab bataaxal te fekk amul njàpp waaye loolu li nga xamante ne moom lay tàmbalee turu borom bi subhaanahu wa moo ko waral ci kaw loolu kon bind lenn ci ay aaya alquran naka noonu wala boog wax waxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci nja ci uh, ab bataaxal boo xamante ne loolu tax ko jóg loolu aayut naka noonu comme ni nga xamante ne noonu la nekkee woon noonu lañ ko gisee woon ci xadis juróom-ñaareelu xadis bi ci badul wahyi ci kitaabu badul wahyi te moom mooy xadis bi ci mujj na Hiraql yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne bataaxal bi nga xam ne moom la ko yónnee woon amoon na bismillahir rahmanir rahim te loolu alquran la naka noonu amoon na aaya alquran bi nan yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ba aaya ba jeex te loolu yëpp terewul woon ñu mën ko maanaam xiraq eh, la ànd ak ni yéefir la daat koy yore woon di niki noonu daat koy jàng loolu tamit loolu day wane ni kon bu fekkente ne kon loolu aayul su fekkente ne aajo daf cee am waaye loolu daan ci gën a ñëw insha allahu taala ndax maanaa boobu maanaa ko amee janaaba lay gën a la gën a jege waaye loolu daan ci gën a ñëw insha allahu taala ci kitaabul ghusl waaye am amma fii nga xamante ne moom mooy maanaaw ku yorul njàpp moom bind leetar bataaxal loolu aayut maanaam ci riwaaya euh, karima moom mooy tama karimat bint ahmad euh, almarwaziya rahmatullahi alayha moom moo am wa bi kat bi wa bi kat bi waaye yeneen riwaayaat yëpp wa yuktabu risalat ala ghayri wudu'in la niki noonu gisoon nañ tamit asar bi nga xam ne moom la Hammad te moom mooy ibnu abi Sulaymaan imam bu màgg boobu di sëriñu imam Abu Hanifa an-Nu'maan ala al-jamii' rahmatu min allahi wa ridwaan moom mu jëlee ci al imam Ibrahima ibnu Yaziid an-Nakha'i alayhi rahmatu wa ridwaan wa ridwaanullahi ta'ala mu ne in kaana alayhim izaarun fa sallim wa illaa falaa tusallim su fekkente ne ñoom dañoo amee ay ak làmbaay gu nekk ci ñoom maanaam bu fekkente ne dañoo sol yére sol ay yére yu jot nga romb leen ci xammaam bi loolu mën nga leen a nuyu waaye su dul loolu bu leen nuyu ngir xaal bi nga xam ne moom la ñu nekke loolu tamit dafay wane ne maanaam nit su fekkente ne dafa romb maanaam loolu mooy ne doo fa dugg maanaam yelloowul jullit di dugg ci bërëb yu mel noonu allahumma ba mu def bu fekkente ne nit ñi dañuy sol lu jot waaye su fekkente ne nit ñi comme lu imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu taala nga xamante ne feebar na feebar bu yàgg yàgg ndaxte lu te dañ ne ko woon boo demee ci xammaam yi xam ngeen ne maam maanaam day defar yaram genre massage lay def ne ko xammaam moom boo boo ci dugg di nga di nga wér ndax dana defar sa yaram bi waaye moom dafa bañoon lu tax parce que tout simplement nit ñi doon ñu woon sol lu jot te masala la boo xamante ne masala bu mat a bàyyi xel la comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci borom Ibris bu laaj sëriñam Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu li imam al-Warraq a imam al-Hattab euh, rahmatullah alayhima li nga xamante ne moom la ñu wax ci sharh euh, bi ñuy sharh Mukhtasar bu Khalil bu imam Khalil ibn Ishaq rahimahullah euh, li nga xamante ne moom la moom la la lañ ci wax ci wàllu googu maanaam ndax nit ki bu bëggee jàpp faaw day def noonu maanaam bu bëggee jàpp te bërëb bu mel noonu fi am lu demee nekkee ay piscine wala jacuzzi yu mel noonu xam maam maanaam baatu xammaam ci boppam sax la jëfandikoo ndax dafay dugg jàpp wala maanaam fekk day day day taf ay bëtam wala bokk day day day day day rek day tiy tiim euh, Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu ne ko li nga xamante ne moom la imam al-Khattab wax moom mooy li gën a jub ndax imam al-Warraq rahimahullah euh, moom li mu wax moom mooy ne dangay dangay da ngay da ngay dangay ngay da gëmm say bët dem ba dugg ci biir nga jàpp wala nga tibb ndox nga génnaat doog a jàpp maanaam doog a xippi say ak yu mel noonu waaye daf koo wax musiba boo xamante ne moom moo nekk ci jaxasoo ak ñooñu mooy yàlla maanaam mooy yàlla maanaam bërëb yooyu ak maanaam musiba yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk te moom mooy ci gàttal ci tënk moom mooy ne euh, bërëb yooyu euh, malaaka yi dañ koy daw ngir ne lëndëm moo fa ne te bu malaaka yi comme dañ fay daw seytaane ak gàngooram ñoom dañ fay ñëw bu boobaa dañ koy ñëw dëkke ko boo pare nekk ak nekk ak gaa rawatina bu fekkente ne seen mbir yi ñu ngi gën a takkarnaafe ci ni nga xamante ne noonu lañ nekkee ci seen mooy yàlla gi bu boobaa ñeneen ñi ci def nga gis imam euh, nga gis euh, su fekkente ne nit ki euh, dafa dugg ànd ak ngëm yàllaam maanaam lëndëm gu tar da nga xamante ne moom moo fa nekk day mel ni lu yóbbu maanaam ngelaw lu tara tar lu dal ci kaw ngëm yàlla gi maam lu dal ci kaw Euh, ab maanaam sondeel masalan bu ñu taal nga gis ngelaw bu ëppee léeg la nga gis mu mu dem wàll gële mu ëppaat mu demaat mu dem wàllu gële mu jékki-jékki nga gis ko mu mel ni wàcc bay waaj a fay et maanaam loolu nag noonu la ngëm yàlla nit kiy dugg ci bërëb yooyu di mel boo ko defee léeg-léeg sax mën na koo yóbbu ci anam maanaam bil kulli ya maanaam yóbbu lépp maanaam kon loolu mooy gravité bi ci nekk moom moo tax dem tiimi ji moo gën a woyof loola maanaam ci loolu la wax ci mas'ala boobu kon ñu ne qaala bil isnaadil muttasili fi awwal kitaab ilayhi haddathana Isma'il ibn Abi Uways ah, te gisoon nañ ko moom mooy ah, doomu tantay imaamu Malik rahimahullahu taala moom ñaari sëriñ mooy imaam al Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo solo ci ñoom. moom mi ngi gane adduna cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, moom mooy dàkkantala moom mooy abu abdullah euh, qaala mu ne haddathani malik te moom boo xoolee imam al-Bukhari rahimahullah su solowee moom dafay solo ci moom mu solo ci imaamu Malik muy imaamu daarul hijra rahimahullahu taala muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari al-Madani moom it dàqantalam rahimahullahu taala moom mooy Abu Abdullah moom jën mi ngi gane adduna quatre-vingt-treizième année wax nañ ne quatre-vingt-quatorzième la ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa waaye moom mi ngi génn adduna ci cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mi ngi dëkkoon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam foofu la ganee adduna foofu la jànge foofu lañ ko tarbiya foofu la nekkee di jàngale di yaraate te foofu la màgge foofu la euh, nekkoon ba ni mu génnee adduna maanaam moom bokkul ci ñi nga xamante ne dañoo waroon maanaam ñoom moom dafa bokkoon ci ñi raar ñi nga xamante ne dañoo desoon fa ñu ne ñi ci dese kës ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen sëriñ ya mu jànge te jug dëkk ñu bari Madinatu Munawwara mi ngi tafeek ñoom ci at yi maanaam jamonoy at la ak ñoom waaye moom demul tukki dem di jàngi ji feneen waaye terewu ko mu nekk imam bi nga xamante ne mooy imaamu daarul hijra rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu mu ne an Maxramata ibn te moom mooy Maxramata ibn Sulaymaan al asdi al madani moom it waa madinatu munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu nekk sëriñu imaamu Maalik rahimahullah mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne ñoom ñoo ko faagaagal maanaam buum ko taqdid moom mooy xaruuri yooyu moom mooy ci cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa fekk mi ngi am juróom-ñaar fukki at muy soixante-dix ans moom mboolem wa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam comme imaamu Malik rahimahullah an Kurayb waxoon nañ ne la Kurayb mawla mooy ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah bi Abu Rishdin moom mooy dàqantalam waxoon nañ ne la mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom kenn rek la ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tudd Kurayb Euh, euh, moom ñaari amoon na ñaari doom kenn ki tudd Risdin ki ci des tudd Muhammad loolu moom moo tax ñu naan ko Abu Risdin al-Qurashi al-Hashimi mawlaahum al-Madani moom it waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mawla Ibn Abbas radiyallahu anhuma ta'ala anhuma te moom mooy Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah moom mooy al-Bahr mooy habrul ummati wa tarjumaanul Qur'an comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamoon dakkantalam nekkoon Abul Abbas mu gane adduna ñetti at laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci fukkeelu at ginnaaw bi l'islam ñëwee ci la gane adduna niki noonu mu ngi génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk mi ngi am juróom-ñaar fukki at ak benn maanaam soixante onze ans ci la génn adduna radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi mu ne moom de axbarahu xabaare na ko annahu na ko moom baata dafa fanaan laylatan ak guddi indama maanaam kon xadis bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo ñooy waa madinatul munawwara ndax ma ah, Abdullah mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala maa tamit madina nekkoon na madinatul munawwara maanaam kon ñoom ñëpp waa madina lañ maanaam ne xabaare moom moo ko xabaare nag moom moo mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala na annahu naka moom baata dafa fanaan laylatan ak guddi inda Maymuna ca wetu sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha zawju nabi bi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya te moom sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha xaalatuhu moom mooy e, moom mooy tantam maanaam kon fii tamit ñu gisee maanaam tantam li ñu bokk comme li nga xamante ne noonu lañ ko fàttalee bës moom mooy ne moom Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma ki nga xamante ne moom mooy yaayam moom mooy sayyidatu Lubaaba ñu naan ko Ummul Fadl mooy dàqantalam mooy Lubaaba bint al-Haaris al-Hilaaliya radiyallahu ta'ala anha naka noonu sayyidatu Maymuna di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee denc ci soxnaam yi moom mooy Maymuna bint al-Haaris al-Hilaaliya radiyallahu ta'ala anha maanaam ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay moom ak sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha loolu moom moo tax mu nekk kon mu bokk foofu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi mu gën a bokkee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci maamam ndax moom Abdul Muttalib mooy seen mooy seen maam ñoom ñaar ñëpp te Abdul Muttalib moo jur Abdullahi ak Abbas bi nga xamante ne moom ñoom ñaar kenn ki moom moo jur yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ci des moom moo jur euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy Abdullah maanaam kon ñoom maanaam bokk googu taxoon na nag moom moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom la sayyidat Maymuna radiyallahu anha aaye woon maanaam bi ayam jotee mu daal di dem seeti ji ci Yonent bi sallallahu alayhi wa dem bokk ak ñoom feñu fanaan moo tax mu ne fattaj loolu bokk na ci liñ ciy gisee mooy dox dox mbokk ñaareel bi nga xamante ne moom lañ ciy gisee moom mooy ne Euh, moom moom moom mooy ne jar nay leeral léeg-léeg bu fekkente ne dafa am circonstance baana xew-xew boo xam te ne dafa lënt bu ñu war a xam waaw ana lan moom moo war a waral lii ñu wax ne lii moom mooy illa bi lii moom mooy li tax ba lii mën a nekk ndax ana naka la benn la la lañ mën a ñëwee nit ñëw di fanaan ni moom ak soxna ak ak ak benn waay ak soxnaam ci benn lal sàngoondoo ci benn mbàjj loolu lan moo ko war a mën a waral maanaam ne mbir mi dafa bu boobaa nag ñu leeral ko ne nag loolu li ñu bokk li mu bokk ak soxna si moo tax maanaam ngir ne moom góor la waaye la mu bokk ak soxna si moom moo tax te loolu noonu kon mbir la moo xamante ne mat nay leeral loolu dañ ci jàngee ne bépp circonstance boo xamante ne ak lënt-lënt wala boog ak jaxasoo ci xel yi war na cee mën a ñëw nit ki leeral ana lan moo tax mu doxalee nii wala mu wax nii loolu dafay jaadu ni ki moo mu daal di wax ne fa tajaatu nee na ma daal di tëdd ma daal di tëdd fii ardil wisaada maanaam ci Euh, ci gàttaayu al al wisaadat mooy mbàjj mi maanaam lal bi bi ñu ko tegee ci fi ñu ko fi ñu ko lalee ni ñu ko lalee ma tëdd ci maanaam ma tëdd ci njoolaay bi mu ne wat tajaa maanaam ci guddaay bi ci ci ci gàttaay bi mu ne wat tajaa ci wala yaatuwaay bi nañ koy wax ci yaatuwaay bi nee na wat tajaa mu daal di tëdd rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ahluhu ak ak soxnaam maanaam ahluhu ak soxnaam fii tuuli ha ci guddaay bi maanaam ñoom dañoo tëdd ci guddaay bi man ma tëddee ci yaatuwaay bi nee na fa ma mu daal di nelaw rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon lool dañ ci xamee tamit ne ye maanaam rafet jikko gi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam rafet jikko ni ki noonu ni nga xamante ne tamit noonu la yaatoo maanaam ba nga xamante ne euh, néeg bii la am waaye mu dee ah xale bi ñëw na seet si di seen gan mu ne ko kon tëddal fii ci biir néeg bi nga tëdd ñun ñu tëdd tamit ci lal bi naga noonu euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jànge mooy ni xeetu tëddin woowu mën naa ne maanaam amul dara lu ay ci ñu tëddee noonu kenn am ñu tëddee ci njoolaayu lal bi ñi ci des mën a tëddee ci euh, ci pegg gi maanaam ci yaatuwaay bi léegi mu ne euh, beneen beneen bi ci des moom mooy comme niñ ko jànge woon mooy ne nit mën naa tëdd ak soxnaam ci benn néeg ba pare am xale bu fa tëdd ak ñoom wala keneen ku fa tëdd ak ñoom maanaam fekk ñi ngi sàmmonte ak li nga xamante ne moom mooy mbooleem sart yi nga xamante ne ci la loolu di mën a nekketi ci lay mën a dagane mu ne fa naama mu daal dina law rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xatta mbéte isanta fa fa ba mu xaajee al lu guddi gi aw wala boog qablahoo lu ko jiitu bi qalilin ci lu néew aw wala boog ba'dahu lu ko lu ci lu ci tegu bi qalilin ci lu néew maanaam istayqaza bu boobaa na ci la yeewoo rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu gis ne kon nelaw nay moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye dafa nelaw ba nga xamante ne moom mooy kon xaaju guddi gi kon ci la ñuy xamee ne maanaam li nga xamante ne moom mooy wàll gi gën ci ñu naafila ko moom mooy bu ñu demee ba guddi gi xaaj moo xam lu moo ci tegu wala boog lu moo ci wàññeeku mu ne mu daal di yeewu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa mu daa di da daa di toog maanaam kon mu jug ci ay nelawam daa di toog mu ne yam saxul naw ma muy daa di faxas nelaw yi an wajhi ci xar kanamam bi yadihi ak loxoom maanaam loolu tamit dafa am lënt-lënt ngir ne ñëw na ci xadis ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafay tere ki nga xamante ne moom moo jug ci ay nelaw mu mu def nii loxoom maanaam mu faxas ko ak loxoom nii maanaam biiru biiru loxoom nii loolu da koy tere léegi bu boobaa laaj bi mooy ana kon naka la def bu fekkente ne xadis bii moom nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faxas na loxoom maanaam boobaa dañ naa la dafa def nii maanaam dafa maanaam biti bi la faxasee ay maanaam maanaam moom la faxasee xar kanam maanaam ngir e, ngir dàq nelaw yi mu ne summa topp qaraa mu daal di jàng al ashra fukk al ayati ay al xawaati bi nga xamante ne ñoom ñoo tëj min suurati saar al imran sooratu Ali Imran te loolu moom mooy comme fi fi nga xamante ne moom moo tàmbalee ci inna fi xalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar ba aaya jeex loolu moom mooy mooy fukki aaya yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci sooratu Ali Imran mu ne summa topp qaama mu daal di jóg maanaam fii tamit laataa loola comme ni nga xamante ne loolu la ñëwee ci beneen riwaayaat bi daf cee teg ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz maanaam dafa wax ñetti yoon baat boobu ne toskere ñeel na képp koo xamante ne jàng na aaya yi te yéemu wu ci te yéemu wu ci maanaam te ñu gis ne kon buntu bi fii nii moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi a hadith bi ci suñu buntu bi. maanaam te moom mooy jàng alquran ginnaawu toj maanaam loolu lënt lënt bi nga xamante ne nag moom la mën a indi moom mooy ne bi mu jugee jàpp ji comme ni nga xam ne lañ koy gisee insha allah te loolu gisoon nañ ko ci baabu taxfiiful wudu maanaam buntu woyofal jàpp mooy ba mu jugee njàpp gu woyof la jàpp maanaam jàppul njàpp gi nga xamante ne ñaare ki koy jàpp moom mooy ki nga xamante ne dafa soxla jàppuwaat waaye dafa mel ni ku yeesal ak njàppam ngir ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo nekk ci njàpp loolu moom mooy li nga xamante ne moom la def bi nga xamante ne moom la tollu foofu maanaam kon loolu euh, mu laajte nag ne maanaam kon laaj bi moom mooy kon ana naka la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi ba pare mu indi ko ngir lii ba pare indi woon ko ngir lële waaye loolu insha allahu taala tontu gi dinañ ci ñëw mu ne summa topp qaama mu daal di jóg da moom moom mawla moom yonent bi sallallahu alayhi wa ilaa sannin jëm ci baat maanaam baat boo xam ne moo ne dañ koo lonk maanaam mooy baat boo xam ne dañ koy lonk ngir ndaali ku bëgg a tibb ndox ngir mën nga mën nga mën ko jël comme ni ñu def ci ndaale rek léeg-léeg potu ndaaye ñu lonk ko ci garab gi wala ñu lonk ko ci euh, wetu ndaale et nga xam ne da koy mën a jël tibb tibb ci ndox mi et cetera ngir ku ko soxla loolu nag moom la def fatawadda mu daal di jàpp minha ci googu la jàpp fa ahsana mu daal di rafetal wudu'ahu ak njàppinam maanaam loolu tamit ak lënt-lënt def ci am ngir ne ana naka la waxee fële ne daf ko woy foloot ba pare fii mu ne daf koo rafetal waaye loolu terewul mu mën a nekk ngir ne euh, maanaam njàpp gi dafa woyof maanaam mooy nen masaa a gën a jege que raxas waaye nag daf koo def ci anam gu rafet loolu ngir ne jëfu yerente bi sallallahu alayhi wa sallam népp lu muy doxale moom daf koy doxale ci anam gi nga xamante ne moom mooy bi gën a rafet te loolu moo yelloo ci ñi nga xamante ne ñoo soobu ñoom itam lépp lu ñuy def ñu def ko ci li nga xamante ne moom mooy ni mu gën a rafete ak ni mu gën a selle mu ne bi nga xam ne mu ne summa topp kaamu mu daal di jóg yu salli ju julli qaala ibnu abbas mu ne mawlaana ibnu abbas radiyallahu taala anhuma ne fa qumtu manit ma daal di jug subhaanallah mu ne ma jóg nee na fa sanaatu ma daa di doxale misla kemuk maa li nga xam ne sanaa noonu la def maanaam ma daa di fa sanaatu ma def misla kemuk maa li nga xamante ne sanaa noonu la def summa topp zahabtu ma daa di dem fa qumtu ma daa di taxaw ilaa janbihi ci wàllam maanaam fii moom mooy sew sew bi bi nga xamante ne foofu la mbir mi dugg maanaam ngir ne lënt lënt bi nga xamante ne moom la ñuy euh, waxoon léegi maanaam lënt bu lënt boobu nag lii moo koy yëkkati maanaam mooy ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma noonu la ko noonu la def ngir ne euh, bu ñu xoolee ci baabu taxfiiful wudu def cee leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu jàppoo noonu ànd ak nelawoon na ba xaran maanaam xattaa nafaxa maanaam nelaw na ba xaran mu ne mu ne hatta sumia xatiito aw xatiito ba nga xamante ne dégg nañ xarang yi maanaam ni muy defee mooy xatiitu wala boog ñoon xatiitu ah maanaam dégg nañ ko mu ne loolu moom moo wan maanaam lu tax mu mu teg ci ne mu ne waaye nag mu indi wax teg tele ne maanaam ñoom yenent yi alayhimu salaatu wassalaam seen nelaw bu yàq seen jàpp lu tax parce que suñuy nelaw dañuy mel comme comme si dañu yeewu ndax comme li yenente bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam sama yi dina nelaw waaye sama xol moom du nelaw kon bu boobaa ñu daal di ciy gisee ni kon loolu moom moo tax njàppam loolu tujutoon waaye kon ñu gisee ni lan moo waral kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala mën a layee hadith bi ci ne bu ñuy jàng alquran maanaam nit ki mën naa jàng alquran te fekk euh, ne te fekk euh, njàppam amul njàpp moom mi koy layee ci jëfi Mawlana Ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ngir ne Seydina Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dafa ne man damaa def kenn li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def ngir ne moom nelawoon na moom tamit waaye moom contrairement ak yenent bi sallallahu alayhi moom bu nelawee te nelaw yu xóot day yàq jàppam waaye nag moo tax bi mu jógee mu daal di jóg dégg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dafa jàng fukki aaya yooyu moom it dafa jàng fukki aaya yooyu kon maanaam parce que dafa ni damaa def kemut li nga xam ne moom la def maanaam kon foofu moom mooy fi nga xamante ne foofu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala génnewe maanaam kon loolu mu ne mu ne mu daa di dem doog a jàpp ji moom summa topp nee na zahabtu ma daa di dem fa qumtu ma daa di taxaw ilaa bi ci wàllam gi maanaam mooy gisoon nañ di te maanaam ci càmmooñam la taxaw woon nee na fa wadaa mu daa di teg yadahu loxoom moom yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam al yumna bay ndeyjoor ala ra'si ci sama bopp bi wa axada mu daal di jàpp bi nii ci sama nopp al yumna bu ndeyjoor yi bu ndeyjoor bi yaftiluha mu yëngal ko maanaam kon du gis ne ni mu ni mu ko defe moom mooy comme ni ko gise woon ne daf ko dafa teg loxoom ni jël ci loxo ndeyjooram la teg bopp bi jël yëngal yëngal nopp bi nopp ndeyjooram ak loxo càmmooñ bi maanaam ngir wax ko ne ko lii du nii maanaam loolu dañ ci jàngee ni bu fekkente ne nit dafa am lu mu doxale ci jotaay boo xamante ne jotaayu jaamu yàlla la yoo xam ne dafa am lu yenn yu mu laaj wala boog mu ci jotaay boo xam ne jotaayu xam-xam la maanaam dañ koy corriger te buñ koy corriger tamit mën nañ koo corriger ci ay mandargay loxo wala boog noo xamante ne mën na koo wane beneen bi ci des moom mooy ne xale bu defee nut noona mënef na koo yee ci yëngal bi ñuy yëngal nopp bi maanaam wax ko ne du nii dégg nga mu daal koy yëngal ginnaaw bi maanaam mu daal koy jaarale ci ginnaaw indi ko teg ko ci ndeyjooram comme ni nga xamante ne loolu la gise woon bi ñu gisee xadiis bi mu ne fa salla mu ne mu ne fa salla mu daal di julli moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rakatay ni ñaari rakka summa topp salla mu summa topp rakatay ni yeneen ñaari rakka summa topp rakatay ni yeneen ñaari rakka summa topp rakatay ni yeneen ñaari rakka summa topp rakatay ni yeneen ñaari rakka summa topp rak'atayni yeneen ñaari rakka summa awtara topp mu daal witar maanaam nga gis ne kon juróom benn yoon la julli ñaari rakka muy fukki rakka ak ñaar mu daal di koy mu daal di julli witar maanaam fukki rakka ak ñaar yoo xamante ne benn bu ci nekk daf koy def ñaar ñaar maanaam comme li nga xamante ne lii de dëgëral ne julli guddi li nga xamante ne moom mooy anam gi ci gën moom mooy ñaar ñaar comme julli la ci lu ñu doyal amma xanafiye rahmatullah alayhim ñoom dañoo feqale julli naafilay guddi ak naafilay bëccëg bu fekkente ne naafilay bëccëg la ñoom dañ koy def ñeenti rakka comme ni ñuy jullee julli bëccëg yi amma bu dee naafilay guddi la dañ koy def ñaari rakka ñaari rakka comme li nga xam ne noonu la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne salaatul layli rak'atayn rak'atayn maanaam julli guddi ñaari rakka ñaari rakka maanaam kon ñoom loolu moom foofu lañ ko teg waaye nag li nga xamante ne moom mooy wax jumhur rahmatullah alayhim te moom mooy maliki yi ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom bu ñuy julli julli guddi ak julli bëccëg lañ yamale ñaari rakka ñaari rakka la ñuy def comme li nga xamante ne noonu la saxee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ni noonu sax na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli witar comme ni nga xamante ne noonu la sayyidat Aisha radiyallahu anha wax ni noon noonu la nekkee ci hadith sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam witar benn raka comme suñu hadith bi na witar ñaa ñetti raka julli na witar juróomi raka julli na witar juróom ñaari raka julli na witar juróom-ñeenti raka julli na witar fukki raka ak benn yoo xamante ne day kàbbar di sëgg maanaam di jóg du toog fenn ba ba ba fukki rakkaay ak benn mat musulman mooy witar ndax witar mooy lu impair kese loolu lay tekki lu impair la maanaam pair moo am ak lu lépp lu impair mën nañ koo jullee witar loolu moom euh, fii nag benn rakkaa la jullee witar deful ñaar maanaam deful yeneen ñaari waaye yeneen ñaar yooyu dafa dugg ci ñaari ak ñaari ak ñaari ak ñaari beneen bi ci des moom mooy lii moom mooy li ëpp li ñu toxal ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ko ci benn guddi mooy li ëpp mooy fukki rakka ak ñett yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musul weesu ak ñett ci julleem sayyidat Aisha radiyallahu moom li mu ko gis yëpp mu julli fukki rakka ak benn la ko gis mu julli musu ko gis mu julli lu ëpp fukki rakka ak benn ci weeru koor ak lu dul weeru koor waaye fii Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na gis na ko mu julli fukki rakka ak ñett maanaam kon loolu muy li ëpp li ñu toxal ci ne yenente bi alayhi wasallam noonu la doon julli waaye nag terewul julli fukki ra maanaam lu ëpp loolu ci ay rakka dagan na ngir yenente bi sallallahu alayhi loolu la wax ne salaatul layli rak'atayni rak'atayni fa idha wa idha khifta al fa awtir julli guddi ñaar ñaar la waaye soo ragalee fajar jot nga daal di witar maanaam nga fa axtim bi witr nga daal witar maanaam kon loolu moom mooy ne mën naa nekk junni rakka mën naa nekk fukki junni rakka mën naa nekk million ngi rakka soo ko ne maanaam lu mën a doon ci ay rakka baax la mu ne summa topp nag ittajaa ci la tëdd mu daal di tëdd ak xattaa ataahu mu dikke ko al muazzinu noddukat bi maanaam ba noddukat ba noddee nag maanaam moom mooy noddukat bu mujj bi mu ne fa qaama mu daal di julli mu daal di jóg fa salla mu daal di julli rakka atay ni ñaari rakka xafifatay ni woyof te moom mooy ñaari rakkaay fajar loolu bokk na ci liñ ciy jàngee mooy ne ñaari rakkaay fajar day woyof maanaam du du gudd loolu mooy ñaar benn ñaareel bi ci def moom mooy ni ñaari rakkaay fajar dañ koy jullee ci kër gi moo gën nga dem ba ci jàkka ji jullee ko loolu moom mooy beneen bi comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan def daa iman mu ne summa topp nag xaraja mu daal di julli mu daal di génn fa salla mu daal di julli ak subha euh, suba te loolu ci jàkka ji la ko defe xadis euh, bi taxrij bi gisoon nañu ko ci bi nga xamante ne moom lañ ci tolloon ci xadis numéro 117 ak 138 kon doy doy nañu walif ñu gisaat ko fii nii walhamdulillah mu ne baabu buntu imam al-Bukhari rahimahullah daal ne buntu man ki nga xamante ne lam ba jàppuwut illaa lu dul minal ghashi ci faddu al muskil bay aji diis maanaam al moom mooy faddum xel maanaam nit ki dem maanaam perte conscience waaye nag fii imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi buntu bii ngir leeral ne bu ñuy wax ne nelaw day yàq njàpp wala boog euh, nit ki xëm day yàq njàpp wala boog nit ki perte conscience wala yu mel noonu yooyu yëpp dañuy yàq njàpp bi diis bi moo tax ñuy wax boo comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci nelaw ni ñuy xàmmeewee nelaw bu diis ak nelaw bu woyof mooy su fekkente ne masalan euh, nit ki mën na yor benn dara kurusam wala big wala yu mel ba pare mu wadd te ne wadd na maanaam loolu mooy ne kon saa waay nelaw yi diis na loolu bu fekkente ne nag wala boog mu tëdd di nelaw nit ñiy wax ci wet gi te du mën a ràññee dara ci li ñuy wax loolu tamit day tegtale ne nelaw yooyu ay nelaw yu diis la waaye gisoon nañ tam teqantal li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi mu wax ci buntu boobu euh, walhamdulillah mu ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne bi isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala haddathana Isma'il te moom mooy ibn wala ah, ah, ibn abi uways rahimahullahu moom gisoon nañ ko léegi qaala nee na haddathani malik muy imaamu malik daaru hijra moom tam gisoon nañ ko léegi mu ne an hisham ibn urwa mooy hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam ibn khuwaylid ah, ibn wala moom mooy waa kër sayyidat khadija radiyallahu anha maanaam ci ngir ne sayyidat khadija radiyallahu ta'ala anha mooy bintu khuwaylid waaye al-awwam bi nga xamante ne moom mooy papay zubair moom mooy mooy ibnu Xuwaylid moom tamit euh, waaye tamit waa kër Seydina Abu Bakr lañ radiyallahu ta'ala anhu ndax euh, euh, Hisham bi di doomu Urwata Urwata di doomu Zubayr ibn Awam waaye Zubayr ibn Awam radiyallahu ta'ala anhu soxnaam di ko jural ñi moom mooy Seydina ak Sayyidatna Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha daan ñëw ci moom léegi Ah, kon Hisham ibn Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala an moom mooy Abu Bakr la tudd Abu ah, Abul Abul Munzir bok la Abul Munzir lañ koy dàqanteel dañ koy dàqanteel tamit Abu Abdullah dañ koy wax tamit Abu Bakr ah, moom mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi maanaam euh, Ismaïl ibn euh, Abi Uways waxoon nañ ko léegi euh, ne ñaari sëriñ yi ñoo solo ci moom imaam waa Madina la imaamu Maalik waa Madina la Hisham ibn Urwa waa Madina la mu ne an imraatihi mi ngi ko jëlee ci soxnaam bi nga xamante ne moom mooy Faatimata bintul Munzir ibn Zubayr ibn al-Awwam nga xamante ne moom kon moom ak soxnaam kon Faatima xam nga Zubayr ah, Urwa non Hisham doomu Urwa la Urwa di doomu Zubayr kii mooy Fatima di doomu Munzir Munzir di doomu Zubayr maanaam kon ñoom ñaar ay doomu baay lañ ah maanaam ndax Munzir ak Urwa ñoom ñaar ñoo bokk ki leen jur mooy Zubayr ibn al-Awwam euh, radiyallahu ta'ala anil jami' moom ñu ngi gane adduna quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi a moo tax euh, euh, Hisham ibn Urwa rahimahullah deena man euh, sama soxna mage na ma fukki at ak ñett maanaam soxna moo ko mage mooy soxna si moo ko mage woon fukki at ak ñett soxna si nag soloo na ci maamam lu bëree bëri mooy sayyidat Asma radiyallahu anha mi nga xamante ne moom mooy yaayu al-Munzir niki noonu moom mooy yaayu Urwa niki noonu tamit euh, soxna si euh, moom soloo na tamit ci ku mel ni sayyidat Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha moom tam waa Madinatul Munawwara la nekkoon borom xam-xam bu mag ca Madinatul Munawwara jànge maanaam euh, Hisham ibnu Urwa bi maanaam solo fii bokk na ci sew-sew xadiis ci mbir mi mooy mooy lan mooy ne euh, jëkkër ji moo jàngee ci jabar bi lu bari maanaam loolu bokk na ci euh, ci sew-sew bi ngir ne moom bëri na xadiis yoo xam xamante ne te am na yuñ ci romboon yoo xamante ne moom nii Hisham ibnu Urwa day jàngee ci Faatimata bintul Munzir maanaam day jàngee ci soxnam lu bari waaw kon ndekete mbir mi du rek jëkkër ji rek tout le temps moo war a xam di jàngal soxna si waaye léeg-léeg it soxna si mën naa xam di jàngal borom këram waaye Hisham ibn Urwa te rewul ne sëriñ bu mag a mag la sëriñ bu mag a mag la te borom xam-xam la woon tamit te Madinatu Munawwara ala sakina afdalus salaatu wassalaam dem na euh, Irak ñu jàppe ko fa comme ni ñuy jàppee euh, euh, imam Hasan mooy Hasan al-Basri ak Muhammad ibn Sirin ñu jàppe ñu jàppee ko noonu rahmatullahi alal jami kon Fatimata bintu Munzir an jaddatiha moom moo jëlee ci maamam muy Asma bint Abi Bakr te moom mooy Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha moom ñu ngi ko dàqantele ummu abdullah ndax doomam ji nga xamante ne moom mooy Abdullah ibn Zubayr mooy ci njëkk a adduna ca madinatul munawwara ci sahaaba yi radiyallahu anhum maanaam muy abdullah ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu anhum nga xam ne ñaari at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ganee adduna moom mi ngi génn adduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba ñu buumee doom bi muy abdullah ibn zubair radiyallahu anhu ndax dañ ko buum dañ ko dem song ko dañ ko dóor ah, dañ ko buum euh, mu euh, comme ni nga xamante ne maanaam euh, noonu la lañ ko xamee ci xissa bi mu amoon ak Euh, waa Makka naka noonu zaat euh, ñoom moom asma sayyidat asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anha dañ koy wax zaatu nisaqayni boroom ñaari euh, pas maanaam ceinture yi nga xamante ne daf loon jàpp ngir ne kaalaam gi moom la defoon ñaari ceinture takk ko ci ndigg li bi muy yóbbu ñi nga xam ne moom mooy Seydina Abubakar ak yent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu nekkee ca gaar ba maanaam ca xuntuwa Euh, sayyidat Asma bint Abubakar euh, Siddiq euh, radiyallahu ta'ala anha laataa gàddaay gi ci la gane adduna mooy vingt-septième année laataa gàddaay gi parce que waxoon nañu loolu mooy li gën a vingt-septième année voilà ci la gane àdduna niki noonu kon mu ngi génn mu ngi tuub bi mu amee maanaam ginnaaw fukki nit ak ñaar juróom-ñaar maanaam fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ko njëkk a dugg ci lislaam amul ñeneen maanaam loolu tamit bokk na ci ay mandargaam génn àdduna comme niñ ko waxee léegi soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solool nañ ci moom cinquante-six hadith ci yonent bi sallallahu bu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi ma bokk nañu jànge maanaam génnee fukki hadith ak ñeent imam al-Bukhari wéetoo ak ñeenti xadis imaamu Muslim wéetoo ak yeneen ñeenti xadis kon boo demee ci saxeex yi saxeex bu nekk dix-huit xadis nga ko ci fekk ci ay xadisam bii ci yi ñu bokk ci la bokk moom mooy li nga xamante ne moom sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha annaha qaalat nee na moom dafa ne bii kon xadis bi bokk na ci li ñu ràññee benn mooy ñi ko solo ñëpp waa Madina lañ benn ñaareel bi ci def mooy ñoom ñëpp ñu ñu xam ne lañ ay ci imaama ci ñetteel bi moom mooy ne euh, benn maanaam ñaari kër ñoo ko solo ndax Ismaïl ibn Abi Uways doomu tàntey maanaam euh, jarbaatu imaamu Maalik la maanaam Ismaïl ibn Abi Uways jarbaatu imaamu Maalik la ak imaamu Maalik kon muy benn kër googu beneen kër gi moom mooy ne Hisham ibn Urwa moom ak Fatimata bintul Munzir ak Asma bint Abu Bakr ñoom ñëpp ñoo bokk benn kër radiyallahu ta'ala anil jamii maanaam kon ñoom ñoo ko sol mu ne annaha naka nu tey naka noonu ki ci ki di ñëw muy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala ñoom it ñu bokk benn kër ngir ne Asma bint Abubakar moom ak euh, sayyidat Aisha Aisha tamit radiyallahu anha doomu sayyidna Abubakar la radiyallahu ta'ala anil jamii maanaam kon mu nekk benn kër gi mu ne ataytu dikkee naa mun annaha ne xaalat nee na ataytu dikke naa aïsata muy sayyidat aïsata radiyallahu anha zawju zawjan nabii di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xiina ba nga xamante ne xasafat ci lañuy ñu jàppee ak samsu jant bi maanaam jant bi dañ koy jàpp ci bi yenente bi sallallahu ci at bi mu mujjee euh, euh, bi mujjee dund maanaam dañoo jàppoon jant bi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon la julli luñ naan dañoo jàpp jant bi benn yoon la ko mës a julli te moom mooy at bi mu bi mu génne àdduna mu ne fa izan naas mu ne fokki nag euh, euh, nit ñi qiyaamu ña nga tax maanaam at bi at bi mu génne àdduna dans le sens maanaam bu ñu xoolee at bi yëpp waaye ci weer yi mujj maanaam waaye ci beneen at bi la fukkeelu at bi la du ci fukkeelu at bi ak benn ndax moom mi ngi génn àdduna ci fukkeelu at bi ak benn waaye ci fukkeelu at bi la voilà mu ne mu ne fa izan naas fekk nit ñi qiyaamu ña ngay taxaw yu salluuna di julli wa iza fekk nag hiya moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha qa'imatun mi ngi taxaw tamit tusalli di julli moom dafa ñëw gis gaa di julli mu ñëw fekk sayyidat Aisha radiyallahu anha moom it muy julli fa qultu mu ne ma lin naas waaw ana lu xew ci nit ñi maanaam lu dal nit ñi lan moo tax ñuy julli heure bii ndax xam nga julli heure boobu xàmmeewuñ ko woon mu ne fa asharat mu daal di junj bi yadiha ci loxoom nahwa samaa'i lu jëm asamaan fa wa mu ne subhaanallah kiim maanaam gàcc buur yàlla subhaanallah tudd na ma sell nga borom bi subhaanahu wa taala moom buur yàlla subhaanallah mooy maa ngi seede ci di ne borom bi subhaanahu wa ak mat na mat goo xamante ne mboolem xeetu wàññeeku dafa denc ci moom mu ne faqultu mu ne mu ne na ma ni ko aaya kiimtaanu yàlla moo am maanaam mooy aaya maanaam lii dey wane ne ñoom lépp kiimtaan la ci ñoom maanaam jàpp na jant bi jant bi jë maanaam lool lépp kiimtaan la ci ñoom maanaam te loolu mooy yelloo ci ku sóobu tamit maanaam muy gis ne lépp kiimaanu yàlla la beneen bi ci def moom mooy ne euh, julli jëf ju ndaw guy tegtale dara ci loo xam ne nit ñi dañ koo soxla loolu du wàñ wàññiwu julli lu demee nekk joxoñ fenn lu demee nekk nit ki maanaam tijji bunt bi su fekkee soriwoo ak yu demee nekk noonu randal dara wala boog nit ki soxla loo xam ne daa yàkkam ci nga génne ko ci sa poche jox génne ko ak yu mel noonu yooyu nga xamante ne yooyu wàññiwul dara ci julli moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha joxoñ ko ci kaw fekk mi ngi woon ci loolu bokkutoon ci julli gi léegi ba mu ko waxee ne ko ah, ah ni ko kon kéimtaan mu ne fa asharat mu daal di junj tamit ay ne ko naam waaw maanaam mu daal di def tamit yëngal bopp bi ne ko waaw maanaam euh, non mooy yëngal bopp bi fa qumtu nee na ma daal di jóg xattaa te jallaani mu muur ma alxas yi yëgi bi maanaam faddu gi faddu faddu xel bi maanaam mooy ne da circonstance ni mu demee woon la maanaam ci anam goo xamante ne moom dafa nekk koo xamante ne dafa amaan na dafa tàngoon wala mu nekk ni daf doon jug ci door a wala am mbetteel ak mel noonu yoo xamante ne dafa tax mu am benn genre perte perte confiance boo xamante ne moom moo ko dal nee na euh, te jëllaa ni mu daal di may maanaam mu daal maanaam damaa taxaw ndax taxawaay bu yàgg la ngir ne xam nga julli julli googu day yàgg julli gu ñu jàppee jant bi wala bu ñu jàppee weer wi julli gu yàgg lay doon loolu comme niñ ko gise woon ci bi ñu ci tollee gisoon nañ xadis bi waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indiwaat ngir beneen maanaa boo xamante ne moom moo tax mu indiwaat ko waaye waxoon nañ ñi ñu jullee boobu julli ne ñeenti rakka la en fait ñaari rakka la yoo xamante ne ñeenti rukoo lay am ngir ne rakka bu nekk ñaari rukoo moom lay amee te dañ ci tari saar yu gudd gudd nee na mi nee na waja altu may def nag bu di sot di sotti fawqa ra'si sa fawqa ra'si ci sama kaw bopp bi maa am ndox maanaam lii tamit day dëgëral ba tey ci ne julli gi bu fekkente ne ndox mi maanaam maanaam muy sotti muy sotti ndox ci kaw bopp bi ngir conscience bi dellu ndax dafa commencé woon perte conscience maanaam moom mooy wane ni ne julli jëf ju ndaw du ko yàq su fekkente ne ngir mbir mi luy defar julli la loolu tamit beneen bi ci des la lu demee nekk masalan sàppe bi nekk nii nga war a jàll dem ci beneen sàppe su fekk yaa ngi ci biir julli gi ba pare wala boog imam bi njàppam toj wala boog mu dem am keneen ku ko war a remplacer kooku mouvement bi muy def ak yu mel noonu yooyu yëpp yàquñ julli maanaam euh, mu mënaam mu mu daal di gis mu ne fa lamma ba nga xamante ne insarafa maanaam fii tamit maanaam bërëb bi day wane li nga xamante ne moom moo tax imam rahimahullahu taala indi xadis bi ci bunt bi te moom mooy ne bu fekkente ne euh, nit ki conscience am perte conscience parce que su doon ne saa yu perte conscience rek ak lu mu ndaw ndaw ndaw day njàppam day daal di toj kon day daal di dem jàpp ji waat ñëwaat waaye dafa continuer julleem mooy wane ne kon perte conscience gu ndaw maanaam fad xel gu ndaw loolu du yàq julli yàq du yàq tamit njàpp loolu lay tegtale loolu moom moo tax mu indi ko ci buntu bi mu ne waaye fa lamma ba nga xamante ne insarafa dem na maanaam noppi na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xamida dafa sant allah buur yàlla wa asna maanaam mooy ba mu noppee julli gi daal di wëlbatiku dum mooy maam ci kanamu nit ñi dafa xutba loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy ne lu mel noonu su amee mooy bu ñu jàppee jant bi wala ñu jàpp weer bu ñu jullee julli googu ba noppi dafa yelloo imaam bi doon jiite nit ñi daal di def benn xutba waaye moom ni mu too def mooy fa hamid allah dafa sant buur yàlla subhaanahu wa taala wa asna mu kañ bàkk kañ ale yi ci moom maanaam loolu tamit mooy ne noonu la ñu tàmbalee xutba maanaam mooy waxtaan day tàmbalee ci sant yàlla bàkk ko kañ ko niki noonu julli ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ne amma li nga xamante ne moom moo la ñu tuddee xutbatul xaaja nga xamante ne day tàmbalee inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu ba mu jeex mu daal wax ñetti aaya alquraan yooyu ya yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ba ñetti aaya yooyu maanaam bi boobu muy bi nekk sourate Al ah, Imran ak njaal beenu sourate Nisa ak bi nga xam ne moo nekk ci daanaka jeexitalu sourate Ahzab maanaam ñetti yooyu loolu maanaam di ko tàmbalee saa yooyu waxtaan loolu du sunna maanaam comme niñ koy gisee ñenn ñi nga xam ne dañoo jàpp ne bu ñuy tàmbalee waxtaan faaw ñu wax loolu alors que loolu yeneen bi sallallahu alayhi da ko doon wax pour mariage maanaam ñu tuddee ko xutbatul xaaja waaye am maa li nga xamante ne moom mooy sunna moom sallallahu alayhi wasallam ci mboolem yeneen xutbaam yi mooy day sant yàlla rek bàkk ko kañ ko am nu mu ko defee maanaam niki loolu moom mooy li nga xam ne mooy sunna kon nga tàmbalee ci bàkk yàlla kañ ko niki noonu maanaam sant yàlla ah kañ ko niki noonu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax am na ci yeneeni xadis yu wax ne eh, ñu tàmbalee bismillah maanaam bismillahir rahmanir rahim après nga wax alhamdulillah ak noo ko waxe ñi ngi noonu wala bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala boo nga wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhina daan ci teg dara wala alhamdulillahi rabbil alamin wala leneen loo ci teg rek maanaam ak tamit nga daan julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xamante ne moom moo jaadu ci kuy tàmbalee wax ak lu muy waxam ak nit mu tàmbalee noonu loolu mooy li nga xam ne moom mooy li jaadu euh, mu ne summa qaala topp mu teg ci ne maa min shay'in amul dara dara dara maa amul min shay'in ci dara kuntu boo xam ne nekkoon naa ne lam arahu musuma ko woon a gis illaa lu dul xat dëgg dëgg ra'aytuhu gis naa ko fii maqaami ci sama taxawaay hada bii hatta mata aljannata aljanna wan naara ak sawara maanaam loolu dañ ci xamee comme niñ ko gise woon biñ ci njëkkee tool ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu ko ump amul xam na lépp sallallahu alayhi wa sallam ne ndax nee na amul dara dara loo xamante ne gisuma ko woon lu fi mu taxaw taxaw naa gis naa maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee ci màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon foofu benn la mooy ne xam na lépp muy benn amma li nga xam ne moom la ko borom bi wax ne ko dee ko wax wa qul rabbi zidni ilman te waxal ne yow sama borom dolli ma xam-xam mooy xam-xam bi aju ci yàlla ci nekk-nekkam moom waaye leneen lu aju ci mbindeef bi moom amul lu ci réer yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne moom mooy cosaan bi te moom mooy delluwaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne walaqat te gin naa ne waat naa ne uhiya wa te dëgg-dëgg ne uhiya wax yu nañ ilayya jëm ci man annakum nag yéen tuftanuuna def na leen nattu maanaam def na leen fitnaal min fil qubuuri ci bàmmeeli misla kem kemuk aw wala boo xariba lu jege min fitnati ci fitnay ci musibay wala musibay ad dajjal bu dajjal benn maanaam kon euh, laa adri mu ne mu tekki ne laa adri maanaam mooy Faatimata bintul Munzir moo ko wax radiyallahu anha mu ne laa adri xamuma ay dalika ana banti ñaari qaalat la wax asma mooy sayyidat Asma radiyallahu anha loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xàmmee rek xamee moom mooy ni nit ki dafa war a maandu ci ni muy nettalee bu fekkente ne dafa juum ci xamul ban lañ ci wax maanaam moom li mu xamul mooy ndaa dafa ne kemm maanaam ne dinañ leen nattu ci seen bàmmeel yi nattu gu mel ni nattu bi ñuy bi bi dajjaal di indi ci kaw suuf bu ñëwee wala boog dafa ni dinañu leen nattu nattu bu jege nattu bu dajjaal bi maanaam xamul ci ñaar yooyu ban la ci wax waaye ak lu ci mën ci xew mooy soit dañuy tolloo wala mu jege kon li nga xamante ne moom lañ ci mën a xam mooy ne euh, nattu dajjal maanaam dajjal musiba bu rëy rëy rëy rëy la yàlla nañ yàlla musal ci bopp musiba beneen bi ci des biñ ci xamee mooy ne képp koo xamante ne dafa jàpp ne dajjal fi mu doolu ñëw na ba pare mooy dëgg-dëgg xamul problème bi lu mu demee parce que su fekkente ne euh, natt boobu moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam melale ak natt bii dal nit ki ci biir bàmmeel bi mooy ne boobu garaaw na te boobu mooy ne ñun gisaguñ ko kooku moom daa ne évidence la parce que kenn mënul taxaw ne maa ngi ci situation boo xamante ne maanaam natt bi métti na métti gu toll ni wala danger bi mi ngi toll ni bi may xaar bu ma nekkee ci bàmmeel malaaka di ma laaj loolu yaakaar naa ni ku xellu du ko euh, bi ci def moom mooy mu ne fa amma daal al mu'min aji gëm ji aw wala boog al muqin wóolu ji mu ne laa adri xamuma ayya zalika ci ban ci ñaar yi la wax asma mooy sayyidat asma radiyallahu anha fii tamit mu daal di indiwaat maandu te googu ne ndax xam nga ci gëm aji gëm ji wala boog ci wóolu gi maanaam ñaar ñooñu benn lañ gëm na yàlla ak wóolu na yàlla daanaka benn lañ waaye ngir bañ a nettali loo xamante ne ngir surtout ci maanaa bi mooy ne ki nga xam ne parce que ci gëm mooy gëm ki nga xam ne dafa ànd ak yaqin dafa ànd ak dafa ànd ak ne jàpp ne lii moom wóor la maanaam ne du du gëm yàlla bi nga xamante ne mooy bon man yaakaar naa ni yàlla am na du boobu maanaam gëm yàlla gi ñuy wax mooy mu ne man leer na ma ne yàlla am na looloo tax ñuy wax ngëm yàlla maanaam sinon yaakaar naa wóoruma yaakaar naa loolu xam ngeen ne taxul ñu wax gëm ngir ne baatu seede yi lay dugal ci lislaam baatu ashhadu bi ngay wax seede naa ngay wax mooy ne kon gëm naa dëggal wóolu voilà maanaam mi ngi mel ni lu ma gis la ndax baatu shahida bu ñu koy wax seede mooy ne lu ma fekkee la ma wax ne lii am na lu mel noonu la kon loolu tamit day loolu lay tegtale mu ne mu ne nag xaw ma ban ci ñoom ñaar la euh, sayyidat Asma wax radiyallahu anha mu ne fa yaqulu dafay wax ne maanaam ci gëm yàlla daal ak lu mënti xew mooy kon ci gëm yàlla te dëggu ci ngëm ga moom li nga xam ne moom lay wax dafay wax ne huwa moom kii muhammadun rasulullah moom mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi bi nga xam ne mooy ndawal yàlla li sallallahu jaa ana ndax lu tax lu tax mu koy wax ndax yeneen bi sallallahu alayhi ndax ci beneen daf ni bàmmeel bu ne nit ki bu ganee bu génnee àdduna bu nekkee ci biir bàmmeelam dañ may teg mu jàkkaarloo ak man mani ko ñu ne ko kii mooy kan man hadha rajul ak ma zannuka bi hadha rajul kii mooy kan ak loo yaakaar ci moom lan nga xalaat ci moom bu ko defee bu dee ku gëm la mu daal ne euh, mu daal di wax ne kii mooy ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy yenent yàlla maanaam kon loolu dañ ci xamee comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee woon ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi teew fépp parce que kon bu njëkk bi jànge nañ ci ne xam na lépp ñaareel bu ci des biñ ciy jànge mooy mi ngi teew parce que su fekkonte ne loolu man mooy ku ne fa fa sa bàmmeel nekk bu fekkente ne nit ki bàmmeelam fii ñu ne la fii ci suuf fii fii ci bati fii ñu toog mais ci suufam parce que bi nit ñi tàmbalee dund ba léegi foo dem ci suuf si daanaka am na bàmmeel wala jege na euh, bu fekkee fii la xamal ni yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam teew na fa bu fekkente ne fële la teew na fa boo dem teew na fa bu ñu suulandoo nit ci junniy dëkk yu wuute fenn fu ci nekk teewandoo na fa maanaam nga gis ne kon kon bu boobaa maanaam bi ñuy wax naan ay bu naan day toog ci teew ci jotaayu wasifa yi day teew ci xadara yi day teew nan lay teewandoo loolu dañ lay laaj rek naka lay teewandoo wee ci bàmmeel yi yëpp yi maanaam boo ci tontoo loo loo tontu rek mooy fu ñu tontu insha allah dégg Euh, beneen bi ci des kon moom mooy euh, li nga xamante ne moom lay maanaam bii day wane beneen aspect bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne bokkut ak dëgg-dëgg bi nga xamante ne moom mooy bu bu général bi nga xam ne mooy bu général bi déedéet bii ci domaine xaqiqaam la beneen bi ci def moom mooy li mu ne ajjana ak safara parce que dafa ne ba ci ajjana euh, bu ma bugg maanaam nee na dem naa ba nga xamante ne damaa damaa yóotu parce que dañ ko gis mu yóotu moom yàgg mu taxaw am ci beneen moment mu def nii maanaam mu daal di reculer taxawaat maanaam loolu mu ne parce que boo gisee mu doxalee noonu mooy ne dafa gis àjjana maanaam dem na ba xaw tuuti ba bëggoon na ci sax jël benn euh, euh, benn benn euh, poytéef maanaam fruit indi ko mu ne waaye su ma ko jàppoon ba indi ko fii kon dootul Euh, dootul jeexati ba yowmal xiyaamati maanaam fii ba yowmal xiyaamati nit ñëpp mën nañ cee dund benn benn fruit bi rek nit ñëpp mën nañ cee dund fii ba yowmal xiyaamati du jeex loolu day wane màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ak moomeelam ni mu yaatoo ak man-manam ni mu mel beneen bi ci mooy day drat bi ñi nga xam ne ñooy mu'tazila yi ndax mu'tazila yi ñoom dañ ne àjjana ak safara instant bi existé guñ seen existence amul njariñ maanaam xanaa bu nit ñi deewee ba yawmal xiyaam jot bañ àtte leen bu boobaa ci lay exister waaye instant bii di defar ajjana di defar sawara muy nekk fii di tàkk lii di def lii loolu amul njariñ maanaam loolu nag ah xadiis boobu def bii nii daf koy delloo beneen bi ci def moom mooy ne euh, bi nga xamante ne kon moom la wax ne bi mu waxee loolu mu nekk ñun kii mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaa ana dikkee nañu bil bayyinaati ci lu leeri wal huda ak njub fa ah fa ajab naa moo tax ñun wuyu ko wa aman naa te gëm nañ ko watta baa naa te topp nañ ko kon loolu mooy ci gëm maanaam kon bokk na ci liñ ci jàngee mooy ne na ci melo ngëm bi nga xamante ne moom mooy jariñ nit moo koy jariñ ci bàmmeelam mooy bu njëkk bi mooy mu gëm ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li mu indi lépp lu leer la mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy gëm ne yonent yàlla ngir wax dina jaanaa bil bayyinaat indi nañu ci ay mbir yu leer ñaa indi dikkee nañu ak mbir yu leer beneen bi ci def moom mooy ne mu gëm ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li mu indi mooy jëmmi njub maanaam leneen lu wuuteeg li yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu jubul ak kum mën a doon moo ko wax ak kum mën a doon moo ci dox beneen bi ci def moom mooy ne eh, lii jariñ gëm gi jariñ lii nga xamante ne moom mooy eh, mooy ci nit ki gëm ci bàmmeelam mooy ngëm gi nga xamante ne dafa yegg ci li tax mooy nit ki wuyu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nangul ko la mu la mu jàngale ba pare gëm ko ba pare topp ko moo tax mu ne fa ajab naa ñu wuyu ko wa aman naa ñu gëm ko naa te ñu topp ko maanaam kon bu fekkente ne dangay ngay jàpp ne gëm nga rek waaye jëfoo dara doo def dara gëm googu du la jariñ ci sa bàmmeel loolu bokk na kon day raddu ñi nga xam ne ñooy murji ay ndax murji ay dañoo jàpp ne ngëm am solo xol rek am solo sama gëm ci sama xol la nekk et garaawul garawul maanaam du ma wàññi dara man texe naa te loolu rek doy na ma loolu lii daf koy raddu day raddu tamit day delloo wax mboolem ñi nga xam ne dañoo jàpp ne xëy na gëm nañu jàpp nañ et que yi ci xol la nekk xol rek takku et maanaam et que voilà jëf yi nii gaa yi di jëf seen jëf yi jariñu leen daanaka dara wala boo seen ñàkk jëf gi wàññiwul dara déedéet kon mu ne fayu xaalu bu ko defee ñu wax la woo ne ko nam nelawal saalihan xam nit nekk ku sell faqad dëgg-dëgg alim naa xam nañu ne in kunta nil wér bóoru mooy nekkoon nga la mu'minan a ku gëm te dëgg maanaam bu boobaa loolu lañ koy wax wa amma ndaal al naa naafiq bi nag aw wala boog al murtaab ki nga xam ne moo doon sikki sàkka di déngi déngi xam nga kon loolu tamit mu ne laa adri xamuma ay daalika ana banti ñaari kàddu yi xaalat la waxoon asma sayyidat asma radiyallahu anha loolu tamit ba tey day delluwaat ci maanute ci wax ji ngir ne naafeq mooy kii déngi dénga ki nga xam te ne ak gëmamu wóoru moom gis na gaa yaa ngi gëm mu gëm gaa yaa ngi topp mu topp gaa yaa ngi ci di di di def muy def et cetera waaye gëmul dara dëgg dëgg réellement ci mbir mi ndax saa yu nekk mu ngi dugg ndax yàlla am na wala boog ndax yawmal xiyaamati yooyu ñuy wax yawmal xiyaamati ndax dëgg la wala boog mi ngi dute ni ngir ndeyent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li mu indi di ko jàngale ndax loola moom lu wér la wala boog est ce que nekkul di perte am bi nga xamante ne nekkul ci caaxaan yi comme ñi maanaam loolu noonu ñooñu ñooy dégg-dégg loolu muy jëmmi naa fekk waaye fa yaqulu moom euh, moom lu muy wax naafeq bi wala ki nga xam ne moom da doon nekk li ci kisàkka moom bu ñëwee ama bu ñëwee ci bàmmeelam bu ñu koy fitnaam xam ngeen lu muy wax nee na danaan laa adri bu ñu ko laajee ci kan la xam nga yeen ci yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam danaan laa adri man xaw ma xaw ma de sametu doon naa dégg daal annaasa nit ñi yaquluuna ñu daan wax euh, nit ñi nag daan naa dégg ñu daan wax shay'an dara faqultuhu ma wax ko maanaam nit ñi am na lu ñu doon wax ah, si Euh, fàtte naa mais am na lu nit ñi daan wax biñu nekkee àdduna mais dama ko fàtte mais loolu man daan naa ko wax maanaam moom loolu rek lay wax mooy ne kon parce que loolu day wane fitna gi maanaam rëy gi mu rëy beneen bi ci def moom mooy day wane yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko jullit ñu xam parce que euh, lii daf koy tundeel loolu moom moo tax nit ki léeg-léeg nga gis koo xamante ne ku ku ku ku gént yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala boog waaw man bu ma géntee yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan laay xamee ne moom la lu maanaam xarit bii daf koy tontu mooy ne bàmmeel bi bu ba nit ki demee nan lay xamee ni ci yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mooy ne jullit ñi dañ koo xam ci seen xol dañ koo xam ci seen ay meloom dañ koo xam maanaam moo tax nit ki bu tëddee gént gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam du dugg ci ne kii ma gis moom la maanaam dafay évident ci ne xam na ni kii mooma te it naka nit ki Euh, day gis de de façon nit ki léeg de mu gént benn maamam wala keneen mbokkam la koo xamante ne mosu ko woon a gis ci kaw suuf mosu ñoo def mais xam na ni kii mooy maamam diw léegi bu dee loolu moom kooku nga xamante ne xame woo ko ni nga xame yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ëpp doole ngir ne leeram moo nekk sa xol ba nga kooku xam ngeen ni kooku na nga ko xamante mooy sa cosaan sallallahu alayhi mooy sa cosaan kooku na nga koy xamee moom mooy ëpp doole ni ngay xamante ne noonu ngay euh, xamee keneen ku dul moom salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi hadith euh, bi gisoon nañ taxrij bi ci hadith numéro quatre vingt itam daf ñuy doy wallis ñu gisaat ko fii nii mu ne baabu buntu masxi ra'si maanaam masaa bopp kullihi lépp maanaam fii buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci leeral ne maanaam bopp dañ koy masa ba mu mat maanaam te loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li li jaaru waxoon nañu ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci at tey masa bopp bu njëkk bi wax ji nga xamante ne moom mooy wax ji ci gën maanaam bu njëkk bi mooy bi gën a euh, euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu and mooy wax bi im maliki yi wax rahmatullahi alayhim fuqaha maliki yi moom la ñu wax naka noonu euh, loolu mooy waxu xanaabila yi rahmatullahi alayhim mooy ne bopp dañ koy masa lépp la ñuy masa ko bàyyi loolu mooy benn ñaareelu wax bi mooy wax la boo xamante ne lenn ci Maliki wax nañ ko rahmatullah alayhim moom mooy ne dañ koy masaa ba ci ceer bi ceer bi loolu bu ñu masaawee ceeru bopp mooy masaa nga mën a mën nañ wax ne masaa woo bopp mooy wa ñaareelu wax ji loolu nag gisoon nañ ni fañ ko tegoon mooy li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne as-sulus wa as-sulusu ne ñetteel bi un tiers ba bari daal un tiers lu bari la te comme nit ki su masaawee xam nañ ni mënta laal pépp karaw bu ne ci pépp karawam waaye kon nan la ñu xamee ni masaana bopp bi moom mooy su fekkente ne euh, masaana lu ëpp ceer bi lu tollook ceer bi maanaam kon loolu mooy waxu beneen waxu Maliki rahmatullah alayhim beneen wax bi nga xamante ne moom moo ci am mooy waxu Hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne un quart bi la maanaam ngir ne un tiers bi bi mu nee bari na daf dañ dañoo demoon ci ñu dem ba ci un quart bi maanaam kon ñu gis ni un quart kon ci la ñu xamee ni dëgg-dëgg on voilà on est à la ci lu baax loolu mooy benn ñetteel ñetteelu wax ji moom mooy ñeenteelu wax ji mooy waxu Shafi'i rahmatullahi alayhi mooy ñoom loo masaa ci karaw gi baax na loolu moom mooy ñeenteelu wax bi am wax ju mujj jooju nag ak maanaam surtout ak surtout wax ju mujj yi loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala àndut ci loolu maanaam loolu moo tax muy leeral ne baabu masr ra's kulli maanaam buntu masaa bi ñu war a masaa bopp bi lépp te loolu tamit euh, xaqiiqatan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daanaka ñoom ñëpp maanaam muy boroom ñeenti njiir yi bu ñu leen xoolee ñoom ñëpp li ñu jàpp dëgg-dëgg xaqiiqatan mooy ni lépp la ñuy masaa waaye dañuy xool rek ne bu ñu mëggee masaa lan mooy li nga xamante ne soo ko masaawee dañ ne lii doy na waaw wala déet maanaam xaqiiqatan mbir mi noonu la am ma euh, waaye nag euh, bu ñu wuutee ci ne lenn li dana doy waaw wala déet loolu ñoom ñu koy teg maanaam ñi wax ne lenn li dina doy ñoom ñu ngi koy teg ci hadith Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu bi nga xam ne gisoon nañ ko ndax daf ci am ci bi ñu gisoon ci buntu bi weesu buntu bi ñu juge euh, waaye la ko jiitu la la tax mu wax ko maanaam mooy ne dafa ne fa masaha bi naasiyatihi wa amaama wa amaam wa maanaam ne dafa masaa naasiyam maanaam moom mooy jubb bi fii ci karam maam dafa teg amaama bi yeneen bi sallallahu alayhi bi fii di feeñ mu takk bopp bi nii mu muy jàpp bi muy jàpp mu koy sottil mu masaa jubbu bi nii ba pare daal di masaa amaama bi nii maanaam loolu moom moo tax yéen moo moo tax ñu euh, ñoom ñu ne kon li muy tekki mooy ne benn baat yi ci bopp bi doy na waaye loolu li nga xamante ne moom mooy tegtale ne loolu doyut li koy wane moom mooy ne benn mooy li nga xamante ne euh, euh, mooy ne dafa masaawaale maanaam loolu doyut ndax ne masaa waale na am amaama bi loolu mooy ne kon ndekete bopp bi lépp lañuy ñuy masaa Euh, waaye imaam al-Bukhari rahimahullah mi ngi koy lay mu ne li qawlillah ngir wax ji boru yàlla wa buur yàlla kawa ta'ala aji kawe ji wamsahu bi ru'usikum masaaleen seen bopp maanaam masaaleen bi ru'usikum seen bopp bi maanaam baa bii nag bi ru'usikum baa boobu lii moo indi mboolem wuute yi borom ko wuute rahmatullahi alayhim ci masala bi baa ko wuute bu njëkk bi mooy ni nga xamante ne ñoom mooy waxu Shafi'i rahmatullahi imam ash-Shafi'i dafa ne baa bi tabi'i bi yàlla maanaam moom mooy bi ru'usikum mooy kon ci lenn ci seen bopp yi masaa leen ci lenn ci seen bopp yi waaye ñi ci des nag d'accord ñoo moom ci loolu ndax dañ ni ko famsahu bi ru'usikum masaa leen seen bopp bi ñu ne baa bi dafay maanaam zaida la maanaam li tawkiid dañ koo dolli ngir mu dëgëral parce que bu ne woon masaa leen seen ru'usakum seen bopp mën nañoo yaakaar ne jarul ñuy wutaat ndox pour masaa bopp bi loolu moom moo tax mu ne bi ru'usikum maanaam kon bu boobaa day nekk ne wamsahu ru'usakum bil maa'i masaa leen seen bopp ak ndox maanaam kon baa bi maanaa boobu la fi teg bi ci def moom mooy baa bi nekk baabul ilsaq baabul ilsaq maanaam mooy masaa leen seen bopp bi ci lépp maanaam ngir tegtale ne lépp lay lay tegtale maanaam loolu nag imaam al-Bukhari rahimahullah ci loolu lu gën a jéng ci maanaa boobu moo tax mu indi aaya bi ngir laye ko wa qaala ibnu Abbaas wa wa qaala ibnu al mooy mooy ibnul Musayyib rahimahullahu taala nekkoon taabi'i bu màgg boobu nga xam ne moom gisoon nañ ko gisaat ko moom mu ne almar'atu jigéen bi manzilati rajuli moom mu ngi ci wàccuwaayu góor moom tam taxu day masa ala ra'siha ci boppam wax ji imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala toxal na ko indi na ko ci musannafam ci wax ne ar rajulu wal sawa maanaam mooy jigéen ak góor ñoom ñëpp ñoom ñooy masaa euh, euh, ñoom ñooy ma ñoom benn la maanaam góor ak jigéen ñoom ñoo bokk li nga xamante ne moom la ñuy masa mu ne wa su ila laaj nen Malik imaamu Malik maanaam imam Malik rahimahullahu taala mooy imaamu daarul hijra bi ñu xam euh, imaamu ngir bi ki ko ko laaj nag moom mooy Ishaq ibn Isa ibn Tabba comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Ibn Khuzaymah rahimahullahu taala indee ci saxiixam ci yoonam mu ne sa'altu Malikan noonu la ko waxe laaj na ma imaamu Malik an ar-rajul yamsahu muqaddima ra'sihi fi wudu'ihi ayujzi'uhu zaalika ne benn waay boo xamante ne dafa raxas rek catu bopp bi ci kanam ni ndax loola dana ko doy waa wala maanaam moo tax mu ne kon laaj nañ imaam Malik ayujzi'u ndax danañ laaj dana doy. an yamsaxa ci ñu masa ba'da ra's lenn ci bopp bi mu ne déggul mu ne fax tajja mu layee bi xadiis ci xadiis Abdullah ibn Zayd mooy sayyidina Abdullah ibn Zayd ah, ah, ibn Asim al-Mazini al-Madani radiyallahu al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma maanaam xadiis bi insha allah moom la ñuy gis gisoon nañ ko moom lay indiwaat ngir layee ko maanaam imaamu Maalik comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon dafa bokk ci ni mu daan doxale léeg-léeg mooy boo ko laajee masala bu lay tontu ab xadiis la lay tontu maanaam léeg-léeg moom noonu la daan doxale boo ne ko masab lii lii luy masala bi lan moo ciy tontu mu daal di leen ah diw nee na ma kooku nee na diw nee na ko diw nee na ko yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam nangam voilà te lii bokk na ci li koy lii lii wane loolu maanaam bokk na ci benn ci euh, circonstance yi maanaam mooy fii dañ koo laaj ndax bopp dañ koy masa mu daal ne ah mu daal ne nettale xadis bi ci càllaleem daan ne maanaam moo tax imaam al-Bukhari càllale xadis boobu moom la indiwaat jëli ko ci imaamu Malik rahimahullahu taala mu daane parce que tey jotaay bi xadis bi yëpp imaam Malik moo leen solo ah imaam Malik moo leen solo yëpp maanaam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri cosaanam mooy Dimashq dëkkoon na Misra waaye Madinatul Munawwara tamit nekkoon na fa ala saakina afdalu salaatu wassalaam ngir ne maanaam taalibe la ci imaamu Maalik rahimahullah bokk ci ñi gën a dëgër ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo Muwatta bi Yahya ibn Ma'in rahimahullah ne amul ku gën a ku solo Muwatta bi imaamu Maalik ci ñu def ku gën dëgër Abdullah ibn Yusuf moom waxoon nañ ne imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom directement waaye imam Abu Dawud solo na moom ñetti xadis ni ko noonu imam At-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis imam An-Nasa'i Nasa'i solo na moom fukki xadis ak ñett waaye faaw day am intermédiaire diggante ñooñu ak Abdullah ibn Yusuf bi imam Al-Bukhari rahimahullah kese moom moo dem jànge ci moom directement ci waa ashaabu kutubu sitta amma imaamu Muslim rahimahullah moom solowul ci moom benn euh, xadis a mu ne qaala axbarana Malik waxoon nañ ko léegi mooy imaamu daarul hijra mooy imaamu Malik men mi nga xamante ne moom la ñu xam mu ne an Amr ibn Yahya al-Mazini te moom mooy Amr ibn Yahya ibn Ammarata ibn Tamim ibn Abd Amr ibn Qays al-Ansari al-Mazini rahimahullah maanaam Tamim moom la ñu wax Abu Hasan maanaam euh, moom am na ñeenti xadiis ci yoo xamante ne moom la solo ci imam moom la imaamu Malik solo wee ci moom imaamu Maalik ñeenti xadis dong la solo wee ci Amr ibn Yahya al-Maazini bi rahimahullah euh, waaye benn bi dafa dox voilà benn bi dafa dafa dafa nekk mursal bu dox euh, moom euh, imaamu Maalik ak imaam Shu'ba ak Xaalid al-Waasiti ak Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri ak Sulaymaan ibn Bilaal ak ak Sufyaan ibn ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim solo nañ ci ñoom. mu bokk kon ci imam yi nga xamante ne ñoom ñu mag la ñi nga xamante ne imam yu bëree bëri soloo nañ ci moom mi ngi génn àdduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam xadiisa bi ñu ngi ci kutubu sitta ñu ngi ci saxe ñaari saxeex ak ñeenti sunan yi mu ne an abihi te moom mooy baayam mu ne mu jële ci baayam mu te moom mooy Yaxya al-Maazini mooy Yahya ibn Ammaarata ibn Taym ibn Tamim al-Maazini rahimahullah al-Ansaari rahimahullahu ta'ala ñoom ñi tam waa Madina lañ maanaam imaam waxoon nañ ne la imaamu Maalik sëriñ mi lu ci ëpp waa Madina lañ comme ñii nii ndax foofu la jànge ñeneen ñi mu jàngiwul ñëpp ci ñoom fële la li tax jànge maanaam ci période aj bi lañ tase euh, moom mu ne Euh, kon moom euh, moom it waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadis anna rajulan nee na dafa am benn waay boo xam ne qaala ne wax na li Abdullahi Ibn Zayd radiyallahu anhuma maanaam Abdullahi Ibn Zayd Ibn Aasim ibn Ka'b al-Ansaari al-Maazini an-Najjaari radiyallahu ta'ala anhu al-Madani moom dàqantaram nekkoon Abu Muhammad Euh, mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gise woon ci yawmul harra ci fitna bu rëy boobu wax amoon Madina gaa yi songu leen euh, ci ci lañ ko boomee moom tamit radiyallahu ta'ala anhu ci la génnee àdduna muy saxaaba bu mag waxoon nañ la ne la foo gisee Abdullahi ibn Zayd ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci xadis Abdullah ibn Zayd bii la radiyallahu anhu ba mu des benn xadis mooy xadisu nodd bi kooku mooy Abdullahi ibn Zayd ibn abdi rabbihi kooku rek voilà kooku mu ne euh, moom woowu te moom jaddu Amr ibn Yahya mooy maamu Amr ibn Yahya al-Mazini maanaam maamam la maanaam fii tamit dañ ci gisee ni maanaam daanaka genn kër ñoo solo xadis bi euh, mu ne euh, atasta mu ne mu ne wa huwa maanaam moom dañ koo laaj daf daf ni ko atastati'u ndax am nga ndax man nga antur yen yi ci nga won ma kayfa ana naka kaana la nekk woon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yatawadda doon jàppoo subhaanallah gis nga laaj bi Euh, pourtant njàpp képp ku mag juddu ci biir réewu jullit ñi dëkk jullit ñi day xam ne dañuy jàpp dañuy raxas loxo yi nga wax ni ko sarax def fiiru raxas yi et cetera maanaam ba raxas saa yi ba njàpp li jeex nga dem sa yoon euh, loolu ñëpp xam nañ ko maanaam daanaka doo gis mais nekk magum jëmm ñëw gis euh, sahaaba radiyallahu anhu nga laaj ko loolu loolu li ñuy teg rek moom mooy ne maanaam xër gi ñu xëroon ñoom nit ñu mag ñi maanaam salaf salih radiyallahu anhu xër gi ñu xëroon ci jàng ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale te ak xër gi ñu xëroon ak xam gi ñu xamoon ne yiw gépp yiw mbaax gépp mbaax mooy nit ki mel ni yeneen bi melo sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax ñoom moo tax mu gis saxaaba imagine nga parce que saxaaba yi radiyallahu am mi ngi mel ni tey nga dem seet gi sëriñ nga dégg wàllu yu bu mag nit yàlla kii tase naag sëriñ su mag si nangam nangam borom xam-xam wàllu yu nangam mm-hmm. nga dem seet ji ko nga laaj ko bëggoon nga wan ma nan la ñuy jàppoo maanaam ngir ne voilà maanaam mais la ko yeneen ci bi doon def sallallahu alayhi wa sallam pa pas koy defe wala keneen ni nga gis déedéet ni ko yeneen ci bi doon defee sallallahu alayhi lu tax que moom Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu gis na yeneen ci bi jàpp sallallahu alayhi wa alihi wa fa qaala mu daal di wax Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu ne ko naam waaw waaw fa daa mu daal di laajte bi maa ci ndox fa afraxa mu daal di sotti ala yadayhi ci ñaari loxoom yi fa xasala mu daal di raxas marratayni ñaari yoon maanaam mu daal di raxas kon ñaari loxo yi nii ñaari yoon foofu gisoon nañ ni amul toftale ci diggante ndeyjoor ak càmmoñ dañ koy raxasandoo rek ñaari ñaari yoon dégg nga euh, summa topp mad mada mu galax ndiko sara mu daal di fiiru maanaam ndax ndax ne fiiru sarax ndikoo koy jiitu maanaam boo galax ndikoo sarax ndiko fiiru moo ci tegu mooy tuddul fiiru gi tuddul saraxndiku gi ngir xam gi nga xam ne dafa évident ndax nit di du fiiru noonu rek faw mu saraxndiku ba pare loolu benn la ñaareel bi ci bi ci def moom mooy ne gallaxndiku ak saraxndiku ak fiiru dañ leen di defandoo ci benn loxo mooy te loolu gisoon nañ ko ci xadiis yi weesu maanaam ne da ngay tibb gallaxndiku saraxndiku fiiru di tibbaat gallaxndiku saraxndiku fiiru maanaam jamono jooju ni nga koy defee nag mooy boo tibbee dugal mu def fii nga dugal fii fiiru yëngal gémmiñ gi doog tuur ndox mi maanaam doo def nii tuur ndox bi ba pare doog a def nii déedéet maanaam danga koy def noonu def nii tuur voilà maanaam mu ne summa topp xasala mu raxas wajhahu maanaam summa topp xasala mu raxas wajhahu xar kanamam salaasan ñetti yoon summa topp xasala mu daal di raxas yadayhi loxoom yi marratayni marratayni ñaar ñaar mm-hmm. ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc yi maanaam kon mu raxas loxoom ba ci ñaar loxo yi ndeyjoor bi la tàmbalee comme niñ ko gise woon daal di jeexale càmmoñ bi maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci hadith sayyidina Usman bi radiyallahu ta'ala anhu biit lii tam euh, summa topp masaha mu masaha bi yad ra'sahu loxoom bi yadayhi ak ña maanaam boppam bi yadayhi ak ñaari loxoom bi muy masaa bopp bi masaa wi deful nii def nii walla jël nii def nii xam nga comme dañ ne da nga koy massa rek xam nga noo ko mën a defee rek normalement baax na mm. waaye nu ko yeneen ci bi doon defee sallallahu alayhi looloo am solo maanaam euh, euh, xam nga boo defee nii def nii am nga jàpp ah, kenn du ne amoo jàpp de waaye lii ni ko yeneen ci bi doon defee nag sallallahu mooy ñaari loxoom la doon jëfandikoo kon loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah indi ko ngir lay tamit bi ko imaamu Malik layee moom la doon wax euh, rahimahullahu taala mu ne. fa ba maanaam summa topp mu ne masaxa mu masaa ra'sahu loxoom bi yedd bi maanaam boppam bi yedde yi ak ñaari loxoom yi fa aqbala mu dëgmal bi ci ci ñoom ñaar wa adbara mu daal di leen di dummóoyu maanaam dafa leen a dëgmalal ba pare dummóoyul leen loolu mooy lan maanaam dafa dem dikkat loolu mooy lan mu ne bada ah muy expliquer baatu dafa dëgmal ba pare dummóoyu baat boobu lu muy teg mu ne a ah dafa dafa tàmbalee bi mu xaddame ci ci kanamu ra'sihi bopp bi maanaam fi bopp bi tàmbalee ci kanam foofu la tàmbalee xatta mbete zahaba mu dem bihima ak ñaari loxo yi ilaa qafaahu ba ci doq gi ba ci doq gi fii fi doq gi di yam foofu noonu mu tàmbalee ko kon yëggul ci baat bi yëggul ci baat bi nee na summa topp raddahuma mu waat leen ilal makaani indi leen ba ci bërëb allazi bi nga xamante ne bada ak moom la tàmbalee mun moom fii la tàmbale waate dégg nga mun a summa topp raxas xasala mu daal di raxas rijlayhi ñaari tànkam maanaam kon li fii tànk bi benn yoon la ko waaye gisoon nañ ci hadith sayyidina Usman bi radiyallahu anhu bi ñetti yoon lañ koy raxas maanaam euh, kon ci la ñuy xamee ne yeneen ci bi sallallahu alayhi noonu la doon jàppoo lii dafa tënk maanaam fii benn mbir la ñuy wan bu njëkk bi moom mooy ne euh, maanaam li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy masaawe bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jàngee maanaam ni ñuy masaawee maanaam nii la ñuy def def nii euh, waxul wàllu nopp gi am na xadiis yu ñëw yuy leeral nopp gi naka lañ koy defe bu boobaa boobu ngir tënk rek maanaam boo masaawee ba pare doo beesalaat ndox moomu jëmmi ni ko defee noonu noonu ngay masaawe nopp bi nga defee ko nii noonu la ko noonu la ko xadiis yi jàngale maanaam ñaari baaraam yi ngay jël dugal ko nii daal di koy wërale ci fii nga xamante ne moom mooy mboolem fi wërngal am ci nopp bi ba mu ñëw nii ak ñaari baaraamu di daal di masaa li nga xam ne moom mooy ci ginnaaw maanaam noonu moom mooy ni nga xamante ne noonu la ko doon defee beneen bi ci def bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne li tax mu doxalee nii mooy ne ndekete jàpp mën nañoo jàpp benn benn mën nañoo jàpp ñaar ñaar mën nañoo jàpp ñett ñett gisoon nañ ko loolu ci bunt yi waaye fii dañ ci gisee ne mën nañoo wuute tamit mbir yi maanaam ndax loxo bi da ko raxas ñaari yoon gàllax di ko sarax di ko fiiru waaye bi muy raxas xar kanam bi ñetti yoon la ko raxas mu raxas loxo yi ñaar ñaar tànk bi mu raxas ko benn maanaam nga gis ne kon ndekete jaawat le googu yooyu mën naa ne ci njàpp waaye li gën a mat mooy yëpp nga def ko ñett ñett ba mu def bopp bi nga def ko benn yoon euh, bokk na kon lii tamit li muy layee li tax imam Malik rahimahullah layee ko te mu imam al-Bukhari tam rahimahullah layee ko mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam musuñu toxale ci moom mu mu def leneen lu bokk teg masaana bopp bi lépp loolu musuñu toxale ci moom leneen euh, loolu moom moo tax kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko Euh, mu kon xadis euh, bi gisoon nañu ko ne imaamu Malik rahimahullah solo na ko ci xadis numéro 32 euh, imaam al Bukhari moom mu ngi ko jëlee ci moom ak imaamu Muslim tam rahmatullahi alayhi xadis numéro 186 la imaam al Bukhari solo ak 180 gisoon nañu ko boobu 191 186 mooy bi. 191 192 197 ak 199 yëpp dinañ ko indi insha allahu taala imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro imaam Abu Dawuda as-Sijistani indi ko xadis numéro 118 imaam euh, at-Tirmidhi indi ko ci xadis numéro 132 imaam euh, Ahmad ibn euh, Hanbal indi ko xadis numéro 16438 16459 ak 16000. 467 euh, al euh, imam ibnu Maaja indi ko xadis numéro 434 imam an-Nasaa'i rahimahullahu taala ci waa asxaabu kutubu sitta moom rek moom moo indiwul euh, xadis bi mu ne baabu buntu ghasli rijlayni raxas ñaari tànk yi ilal ka'bayni ba ci dojoor yi maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir raddu Shi'a yi ndax Shi'a yi ñoom dañuy wax ne ndax dafay leeral ne tànk bu buñ koy raxas dañ koy raxas ba ci doj yoore muy benn comme li nga xam ne noonu la ñëwee ci alquran baatu alquran la ah. wa arjulakum ilal ba ci ñaari doj waaye dañ koy raxas ek benn mooy ne tànk dañ koy raxas kenn du ko masa muy benn ñaareel ngir ne tamit ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ne ak tànk yi ba ci doj yoore ndax bu doon lu ñuy masa la kon du wax ba ci doj yi loolu mooy benn beneen bi ci def mooy ne kon dañ koy raxas euh, loolu euh, ngir leeral loolu nag moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi ko indi ko ba fii nii mu ne qaala haddathana mu euh, wala wala ñu foofu insha ba jotaay bii di ñu ñu yeggale ñu ñu yeggale ñu